soo su la xaali sa xur makkee bu ko def makka la xulaay su kanam ni laay laayati tasbir kama sabar wala ami laayati ilaa wa seenani saama di waaye dayee yatti aaya yooyu ñoom waaw bokkuñ ci yi ci def yépp makka la wàcc aayatun wa yemoom arbaban ñeneen tala aw xam suñu liggéey juróom wa salaam salaam ñett fukk aayatun ci caafee rek ඉතින් සිදුවන යලබරකම බලස්තමිරාසියලු කාරණා ජම්තු බලකම සපායල සෝක සිතාසින් පහනවත ප්‍රතිනියම ගාන මොනවාද බලක කදිනවා බලකලා යහිනා සම්බයාරදී أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 xéemim xéemim allah yàlla alamu aja muraadi ci lañ na mam ci xamim loolu gën a wet ci piréem waaye tanzilul kitaabi wa salaahi minallahi ci gën a fa yàlla al asiisi ka daa ci buuram al hakiim ka daa ji ci njëf defam de al quraan jële yonent waxtu ko mi hen wax mi ngi ko ci yàlla mi nga xam ne ba kattan lu mat sëkk la ak xereñ lu mat sëkk du solo la fu duur barawam maa xalaat naa bindunu sama waxati asamaani juróomi yaar wala laa suufi juróomi yaar wa maa baynahuma la nekk diggante seen ilaa bil haqq ndare ci dëgg de waa ajay na ak ak ab dig musamman bu di buñ tudd yàlla mi ngi indi tegtali wéetam Quraysh dañuy sàkkal yàlla bokkaale saari màkk yépp saxal tawhid dàq bokkaale mooy li gën a bari ci lu muy toppatoo ñu ne yàlla am na bokkaale te nangu nañ ne yàlla bind asamaani juróom-yaar ak suufi juróom-yaar ak nekk ci diggante bi ci mbindeef yàlla mi bind loolu bindewu ko lu muy dëgg mooy ñu tegtaloo ca ak wéetam xam ne moom rek moo xeew jaamu bind na leen itam te daf leen sàkkal waxtu woo xam ne su jotee ñu jeex mooy pencam yàlla ñu pencam jaam yi hisaab fay leen ndem xiw ndem xay loolu mooy li yàlla moom taxawal wala ñu ne ñaaña këfëroo dinañu moo ne doona way dëgg lañu amaa um si ci la waa def leen ko def kéefar yi nag ñoom dëgg nañ loolu wéetal yàlla gi ñoom sàkkal nañ ko ay bokkaale weddi nañ dekki bon nag li alxuraan taxawal yëpp te alxuraan a ngi bàyyi ko ci yàlla moomu xam ne nangu nañ ne moo bind ñoom jox nañ loolu gannaaw léegi nag wax ji nag dafa war a am tegtal boo xam ne ci la a xamee ak dëggoom yàlla moom ak dëggoom taxawal na ko ci ne moo bind asamaan ak li ci diggante wi te dana leen jeexal yéen ñi ñi ko wax dina luñ wax ñu ne yàlla am na bokkaale te dekkit amul kul waxal araaytum solo yeen ma maa tax ma la leen jaamu leen min duna yàlla arooni wan leen ma maaga xalaqoo lu ñu bind minal ardi ci suuf am lawum am ñeen a leen sirku nag bokkaale fi samawaati ci bind ak asamaan yi su fekkee ne xereem am na maanaam yàlla am na bokkaale te yàlla moom na ne moo bind te loolu mënu leen koo dàq te moom rek ci moo bind kenn dimbalewu ko de yàlla yi balaa ñu mën a kon balaa ñoo man ko doon yàlla xam ne ñoo bind ñoo bind gi loolu dàq na yàlla wala boo nga ne ba muy bind ñu ko doon dimbale ne kon lañ ko boole ci jaamu bi ñoom nag bind ñu bokk ñoom yàlla ba muy bind ñu di dimbale duñ dimbale wut te binduñ la kon yàlla rek moo bind bon moom rek a doon yàlla lahu lay benn muy xel wala muy toxal lay xel wi yàqu na xam na ñu bindin dimbalewuñ ci bind layul toxal nag moo def indi leen ma téere bu wàccoon ci yéen jëkk alquran ndax yàlla fa war cewoon ci yéen ab téere lu jiitu alxuraan déedéet am yàlla mas na leen a jox benn xam-xam boo xam ne jële ngeen cee ndesit loo xam ne ci ngeen mën a sukkandikoo ba wax ne ci yéen di jaamu ay yàlla lañu loolu it xamut bu jëkk alxuraan yaaram mu suñu amoon téere téere yi jëkk ya ñoom jànguñ ko te it mënuñ caa jële dara lu dëggal lu ñuy wax kon nag ñoom ñàkk nañoo lay ci xel ñàkk nañoo lay ci toxal kon nar nañ de omana lañu déet kenn di gën a fi man yatoo ci ka a mu jaamu mu doon laayal yàlla man laa sa yibu ko ñu ci mu doxee ci moom laayal mu xeyaawati bu jëtteñ jëm yàlla léegi nag wala seen lay yépp yàqu na réer rek moo leen jàpp moo tax ñu jaamu yàlla ñu jaamu lu dul yàlla de jaamu lu dul yàlla nag fële bi yére xam de ndax yéen a ngi jaamu loo xam ne soo ko xoolee du la wuyu ba tey jëm yàlla nag seen yàlla yooyu du wuyu wowum ka ñoom gaafiluna way sàggan lañu an du'aa'ihim way sag jaamu seen de seen yàlla yooyu duñu sax ne yéen a ngi leen di jaamu ndax ñoom ay jamaat lañu amut kan ñooñu ñu ngi leen di jaamu wala yaa xam si ah, ànd ak fan yaa xam ne naaf li ñu taa noonu andi noonu la leen ñoom ñu leen jaamu de bés bi suñ jëm yàlla jotee nag ba yàlla fan nga jaam yëpp bëgg fay yëpp seen i jëf nañ boole yëppari ak xëy na ñu doon jaamu yóbbu sabara bu keroog yàlla seen noonu la kaafirina dina bari dinañ ci jaamu seen de sa këram yëpp keroog daañu dund léegi jamaat lañ waaye pencam yàlla moom lépp fay dund bu keroog de ba nga xam ne alaaxira moom lépp xayawaan la ku yàlla dana def ci moom roxo keroog këram yi danañ leen mere ndax tax ngeen dina dem safara te danañ weddi jaamu gi ngeen leen doon jaamu de daañu wax ne maakanu yaanaa yàbbu doona jaamu ñu woon de wax nañ dëgg nag bu fekkee ñu leen doon jaamu ñoom yëguñ ko bon nag mën nañ koo saa tudd leen dem jànge naa leen ci ñoom ayat na alquran suñu bayyinaatin bi ñu ngi way weex xaala wax allasina ñaaña kafaru wet nañu di làq ñeel alquran lamma jaam ba mu dikkale leen xaadaali de sexrun njabar la mu guy mu guddi aji bit xéefar yaa ngoog lépp bu kawteef gën a feeñ rek keraw lañ gën a weddi de buñ fi ñoom alxuraan ju leer julee juy bidal dëgg ñu ne rek lii njabar la de am bañ jàqoleen wax wax na istareew duut na ko Muhammad wala ñu ne yonent bee ko sant xul waxal in istaraytuwoo ndem duut na ma ko falaa tam di ko na jariñ ci leen yi ñaan ma ne laay jëm galam yàlla sayaan dara su fekkee maa sos alxuraan boobu bakkaat waaw keroog bu ma yàlla bugal kenn bu cee mën dara de alquran buñ ko jàng fi ñoom ñoom ñaari xaaj lañ nga xam ne seeni xel dafa xiis xamuñ fasaxa bi ci alquran ak balaaxa bi ci moom ak nos bi nga xam ne loftal na mbindeef ñi nga xam ne seen xelaa gudd loolu dañuy wax rek ne moom mata ko sant ñi nga xam ne ne leen doomu aadama mën dara bu lu mel ñooñu ñooy wax ne njabar la rek waaye su fekkee ni man yàlla man yonent bi maa sos alxuraan bi mbugal may wax ci ci man lépp kenn du ma de o moo yàlla alamu aji xam lanu bi maa ko doona kala da ngeen wax ko fii ci alxuraan de yàlla nag xam na lépp lu ngeen wax ci alxuraan ñu ne way laag ñu ne njabar laag ñu ne dañ koo sos kafaa doona bii ci yàlla say aji seede day ñuy diggante sama wa baynakum ak diggante seen wa moom alxafooru moom de aji baal ñeel ku tuub mooma de aji yërande moo tax gaaw mbugal de kul waxal ma kuntu nekkuma bid'an de aji jëkk mina rusuli ci yonent yi ñu ne Muhammad du tab yonent ndax doomu aadama rek la sa doomu aadama war da doob yonent ñu ne Muhammad fay dem ci jabi di wuti lu mu am naka ñëpp te loolu xelu ci ab yonent ñu Muhammad fay lekk ñam waaw naka ñuy lekk di naan ndox yonent ne sallallahu alayhi wa sallam su fekkoon maa yonent bu jëkk ngeen war a wax yooyu waaye ay yonent jëkkoon na ma alfaka xaddin lañ ñëpp yeneen maa ci mujj te ñoom ñëpp li leen may gàcceere moo nekkoon ci ñoom de yonent yëpp doomu aadama la ñoom mboole seen ñoom ñëpp dañ daa lekk ñam di naan ndox di ci marché yi ñoom maa ngi rek ba maa ak di xamuma maa ngi faral a def ne def di ci man wala bitim di yàggal ci yéen man na xaw ma lu yàlla def man ndax dañ ne Seydou Lo naka naka yonent yi nga xam ne Seydou Lo nañ leen am damay dund day sama digg ma dee am yéen itam dañ leen di xalaat ne yàlla gërëm xëy na jëkk ya am déet loolu dara laa ci xamul am ñooñu murtad mais ma bu xamul luñ koy def waaw ñoom duñ ko topp ba mu wa maa adrii maa yufalu bii wala bikum ñu ne bi. leneen moom xamul sax li ñuy def ci moom boo nag moom xamul sax ku texe am ku texe ku texe di la moo tax yàlla ne inaa fatahnaa laka fatan mubiinan liyaghfira laka llaahu maa taqaddama min dambika wa maa ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siraatan mustaqiiman xamal nañ ko moom lu duñ bu jëm de ila kadduma jëm ne tapp ilaa ma yore nga def na wayu ko ilee jëm ci man man nekkee ma lu mooy topp alxuraan rek lépp loo xam ne wàcc nañ ko ci man rek ma jotal ko amul may sant ci sama wàllu bopp wa ma ana man ilaa nasirun wa ma ana man ilaa nasirun dara aji waare laa mu biiru ngi di bijji waare de ku waxal araaytum fara leen ma in kaana dem nekk na alquran min indi laay tukka fa yàlla wa kafartum sa ngeen weddi bii ci moom wa shahidata seede saahidun aji seede min banu israel tukka ci banu israel sama abdulaay nasran ala mislihi ci moom fa amana tam dëggal moom wastakbartum da ngeen rëy lu yéen inna allaha naka laa yahdi jubal ci mu alqawmi zaalimiina ngeen di way tooñ ga alquran ji ngeen di weddi yéen ñi xamul dara te xam ne fa yàlla la jógee te fóodee bani israel yi jàngoon téere yu jëkk ya ñoom seede nañ dëggu alquran ndax abdullahi ibn salaam ak sahabaam juróom fukk lañ jàngoon nañ téere yu jëkk ya bañ dégg alxuraan rek ñoom dañ daal di jébbalu waaw alxuraan yonent bu dëgg bi moo ko dikkee nga xam na seede ci bindéef yi mooy Abdullah ibn Salaam ak mbooloo mu ànda te ñoo ñooy borom xam-xam yi nangu nañu alxuraan yéen nag rëy tax rek ngeen bañ a topp bi sallallahu alayhi wa seen ak mujj du baax de yàlla du leen jubal lu may jëm ci yoonu mbugal de wa qaala wax na allasina ñaaña kafaroo weddi nañu li lesina ñaaña amanoo gëm nañu law kaana donte nekkoon na gëm yàlla xayran di yiw maa sabaqoona jiitu fii ñu ilay jëm ci moom ñu ne Muhammad mi la nga xam ne miskin yeeg way suufee nit ñeeg ñi tekkiwu dara rek ak jaami ñoo ko tapp a defe ngeen ne loolu aw yiw la su fekkoon lu baax la kon ñun ñun ñu baax ñu ñoo ci jiitu waaye li nga xam ne ñoo ci jiitu dafa duur lu baax wax dëgg yàlla xataa ba mu ñëw fan amoon na jëbeeram bu gëm yàlla mu di ko dóor bu ko dóoree ba sonn waaw ne wala ay coono rek a tax na ñu ngi ko gën a waaw fokk nga mu tëdd ndaw sa euh, ne ko lu yàgg yàgg danga dee ba des ni te du ma weddi yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mun a ah, def ngeen ndax lii aw yiw la waaw defe nga ne kii bi lu may sama jaam waaw lii bu doon lu baax duma ko jóg jiitu waaw fii itam ba nga xamee ne ban xifaar ak af jana jébbalu nañ waaw xatafaana waaw ama sayatoog Sulaymaan ñoom itam wax loolu ne ñi nga xam ne ay sàmmkat yi gàtt rek lañ waaw ñoo jëkkër topp Muhammad su fekkoon aw yiw la di ñu jëg jiitu rek buur ne way lam yàkka doo nga dugg bu ñu ñoom ñoo wax bii ci alquran te sayaqul na xam nañu wax asaa ji la alquran iskun duut la xadimu daa ji jëkk de wala yàlla jubalu leen bañ gëm ñoom añaan nañ ñu gëm dañuy wax ne rek lañ nekk du dëgg de wa min qabli yaa ji nekk la ji jëkk alquran kitaabu Musa téere Musa te du alquran ay téere bu jëkk tawreet wàccoon na de imaaman di roy téef wa rahmatan ma na ñeel ña gëm waa faa ji alquran it kitaabun téere la mu musaddiqun bu daa ji dëggal téere yu jëkk ya lisaanan bi muy luqa arabiyan gi di ko yaa am di tun sira ngit ragal loo àll si na ñaaña sale moo wet dinañu ci ñeen màkka oo busraa te di dëggal lil muhsinin ñeel way xeena ñere inna lazina naka ñaaña qaaloo wax nañu rabbuna borom sunu laa yàlla ku wastaqaamu topp yu jub ci topp Yàlla wala xawfun déebi ragal alayhim ci ñoom wala hum déef ñoom yaxsanun ñu jàq Yàlla jaxaaxira de ulaayika ñoole gaay asaabu jannati ñoo rome aljana kaani dina mbi duñu déey déel fi ak joj la aljana de jasaa mbi duñu di tay dina kaanu ci lañ nekkoon yamaloona doon def ko de wa wastaynaa dénk nañu linsaana nit di waari day ci topp yaari waajitam de nit yàlla digal na ko na baax ci yaari waajuram de ci ëpp xaq ci nit ki gannaaw yàlla mooy yaari waajuram de moo tax yàlla digal na nit ki gannaaw bu gën a yàlla topp yàlla na baax ci yaari waajuram de ndeyam ak baayam husnan na leen xéwénal ak xéwénal de na nga baax sa yaari waajur xamala du xam dana ko umbu ndeyam karam ci coono wax baaru tam wasin ko karam ci coono de yaari tax yàlla di la digal nga baax ci ñoom nday joog baay ji la xaqi nday ji nag moo gën a moo jiitu xaqi baay moo bomboo xëmb juróom-ñeenti weer wasin jëre am bëgga xatar la ci moom mënoon na caa ba muy wasin itam wasin bi xatar la ci moom mënoon na caa dee moo tax de yonent bañ ko laajee nit ne ko sallam nit laaj na ko te yonent ba ne ko ku gën a yegg sama topp mu ne ko sa mu ne ko gannaaw mu ne ko sa ndey mu ne ko gannaaw mu ne ko sa baay rek kon nag topp yonent def na ko ñetti xaaj ñaari sudusi ndey ko moom benn bi baay rek li ko waral nag mooy ndey ji moo bomboo am bëgg ak wasin ji waaye baay ji itam moo faggu de soo ndey ji gàddu ko de doomam bu doom bi boo si ko mu boole ko doom bi gàddu de kooku yaram naa xam de wa hamluhu ak hambam wa fisaaluhu ak ak saram ni ki ak nampam diidab diidab nampam salaasoo na ñett fukk rek saxaan ci weer rek te doomu aadama hëmb gi tayaayam hëmb ak nampal gi mu ko nampal mat na ñett fukki weer nag wax na ca saaru Baqara ne wal waalidaatu yurdi'na awlaadahunna hawlayni kaamilayni ndey dana nampal doom yaari at yu mat muy ñaar fukki weer ak ñenant mu ne xëmb gi ak nampal gi yëpp fanweer ñett fukki guddi dayoo suñ ci dindee ñaar fukki guddi ñaar fukki weer mu ne xëmb gi ak tarbiya ñett fukki weer la mana suñ ci dundee ñaar fukki weer ak ñeent lu def du juróom benn loolu moo tax gën génnee yu ndému mooy juróom benn weer rek moo tax ni jigéenam bana wasuñ ci juróom benn weer si na Omar na deere yàlla wax na ne wa loo fi saaloo salaasuna shahran wax ne wal waalidaatu yurdina awlaadahunna hawlayni kaamilayni hawlayni kaamilayni su jógee ci salaasuna shahran ñu def juróom benn weer mooy gën jëne yi di dem demut de mu ne yàlla bu ma dund ci maas gu ali nekkul sidina Usmaan jigéen wasi ci jamonoom juróom benn weer bu bëgg sooreel Ibnu Abbaas wax ko lu mel noonu de gën jëne di dem demut mooy juróom benn weer gën ja bari ji nag alxuraan dayalu ko waaye natt nañ jigéen wasin ci ñenante at doom bu juddu ak i bëñam nee nañ juróomi at mooy gën ja bari ji dem demut xam ñu ne amul dayoo Limaamu Maalik yaayam gën a ko ñetti at gën jënee yi di dem démul nag moom la alxuraan bi dem ndax ñu bañ a xas jigéen ñi tuumaan leen ci njaaloo te fekk njaaloo yi ndax li gën a bari ci lu jigéen di wasin mooy juróom ñeenti weer waaye itam gën jënee ji mooy juróom benn weer la ukkamaa yi nag tudd nañ ko kenn mës ta wax loolu lu mooy alxuraan ukkamaa yi bañ ko nattoo fekk nañ ko mu wér de jigéen wasin doom ci téeméeri guddi ak juróom ñetti fukk de ñu juróom benn weer doon nañ leen jàngal nit ñu dolli ci beneen def ni yàlla amale nit ki ruhum du nekk malaaka àll ca duñu am toqentab maniyu su toqentab maniyu boobu ñëwee malaaka mi ñaar laaj boromam ndax dana ci ci bind mbindeef malaaka ma teye toqent ba tëral ko ci biiram ndeyam soo xamee foofa su tegee juróom benni fan muy juróom ñaari guddi soo ko gisee maniyu moo dafay mujj mel ni ab dax dana waay mel ni ab dax soo ko seetee ca bés booba dañ ca fekk ñetti tomb yu xonq benn ba ne ca kaw benn ba ne ca digg ba benn ba ne ca wetam lay njor ga dina ci kaw su sottee mooy doo yóoróg bopp bi dina ci digg bi su nit ci sottee mooy doxal bi dina ci lay joor su sottee mooy do respiré ref yi nga xam ne mooy machine nit ki nga xam ne mooy doxal yëpp ñetti tomb yooyu ci juróom ñaari fan yu jëkk yi rek dana ci nekk suñ tegee ñetti fan tomb bu nekk rëdd wu xonk bàyyi ko ñu morom ma balaa amati juróom ñaari fan rëdd deret yooyu dana tos ca jëmbee ma da lépp xonk def lekk deret yàlla xaalam bi ñu nag daf koo doxal ci par juróom-ñaar juróom-ñaar jamono ji nga xam ne ci lay jëf di tabbi àdduna juróom-ñaari fan la dale ci aset xem ci àjjuma juróom-ñaari fan rek la kenn mënu ca dolli beneen suuf si juróom-ñaar la asamaan juróom-ñaar la moo tax far yëf yëpp mu di ko dawal bi far juróom-ñaar juróom-ñaar juróom-ñaar man yi ma xam ne ci biir ndeyam juróom-ñaari fan nekk ab dax bu tegete juróom-ñaari fan nekk lumbu deret tegete juróom-ñaari fan deret jooju waay bu tegete juróom-ñaari fan su yàlla bëggee bind bind ba nag mu daal di nekk aw suuf yu dëgër yoo xam ne cër ya dana jàppeeku su jigéen rafetlu ndéem itam gannaaw ñetti fukki guddi wala gannaaw ñeent fukki guddi soo xattee la ko ëmb fekk ko ndox mu tàng bala fekk rek mu mu mu nataal turi doomu adama sa sa am yëpp dama ko masal jox ko war juróom ñaar juróom ñaar nag su la yàlla defalee sa sub nit ki su fekkee ni mbéyum nii mat na ci juróom mat na ci ñett fukki guddi am na mbéyum yoo xam ne guddi ba dina mat rek ci ñett fukki guddi jokkali ko su fekkee ngëmën ni ci ñett fukki guddi la mat soo koy digalee soo ko bindee muy juróom benn fukki guddi raxa ga day ko soo ko tegatee ñaari loolu mu guddi yo am na ñett fukki guddi bind ba mat na nga teg fukki muy juróom benn fukk ñu téeméeri guddi ñaar kon waxatal ca soo ca tegee ñaari loolu xam nga loolu juróom benn fukki guddi ñaari la ñaari weer muy ñeenti weer ñeenti weer ñaari weer lan la juróom benn moom demul juróom benn weer lañ ci dugal takk leen bu baax su fekkee ni ba mat na nag ñett fukki guddi ak juróom ca def fukki guddeeg juróom juróom ñaar fukk di ñaari weer ak fukki guddi soo ca tegee du balab loolu ndaw ma juddu de ñaari weer ak fukki guddi ñeenti weer ak ñaar fukki guddeeg du yaram soo ko ca tegee muy juróom ñaari weer muy juróom ñaari weer lay juddu su fekkee nag ñun demul bindab doomu aadama ji bindam demul ñu ngi mat ñu ñun fukki guddi soo ca tegee ñeneen fukki guddi muy juróom-ñett fukki guddi di ñaari weer ak ñaar fukki guddi roxo daw ca de soo ca tegatee duubalam loolu ñaari weer ak ñaar fukki guddi duubalam mooy daan juróom-ñaar fukki guddi nga teg juróom weer fukki guddi muy juróom ñetti weer moomu ndawu juróom ñetti weer lay judd de néew na mu dund na su fekkee na ni dindab njëriñ mi ngi mat ci ñeneen fukki guddi ak juróom tegati ca ñeneen fukki guddi ak juróom muy juróom ñeneen fukki guddi di ñetti weer loo teg ca dugalam loolu muy juróom benn weer juróom benn weer ak ñetti weer di lam di juróom ñeenti weer moom ndawut ci juróom ñeenti weer lay juddu de loolu na mooy xaalis ci juddum jëmur yi soo xamee ne doom ci juddu na par yaar yi doon suñ ko doon ba mexe ci juróom ndeyam juróom ñaari fan lañ doon def léegi ñu def juróom ñaari at doom bu juddoo ba am juróom-ñaari nga gis jund ba daal di soppeeku cër nooyoon nga di dëgër tuuti der bi gën a dëgër nam nam ba mu juddoo ba yaax bi gën a dëgër dañ yem juddoo ay dañ yem doole nga gis yooyu foq muy saxaar yeneen dañ yoo xam ne dëgër la fa doon ci juróom-ñaari atam ba jote jote yeneen juróom-ñaari at muy fukki fukki at ak ñeent mu dee soppeeku bind ba taxu nag mu nga jëm ci dëgër nag su dee gone gu nga gis baatam daldi lëm baata baat ba nga gis purux gi yëkkatiku foqataam tàmbalee am xet muy tàmbalee sax kawar ak naq foofa lay déyante itam def baaxam góor de bu dee ween nga dal di yëkkatiku mu gis na xam sax kawar de tegal koy juróom ñaari at muy nit waxam mu ba daal mat waxambaane nag saaram dal mat tëg ma ngay sax si du bëgg nag lu may sañse ak niiru ak xool ku jigéen sa ku jigéen sa xool ko ku jigéen ko it ba ma amee nu nga daal di gis moom it taaram fën moom itam mu dëgër toll na nag ci ñu dem ci gode yàlla pareen njëkk la nga gis yàlla dëpp leen taar boo xam ne ku jigéen kay daal ñu rafet lool góor bu ko bëgg ko góor ka noonu loolu ci caax ak gan la koy dikkale dagal ko ci juróom ñaari at muy ñaar fukk ak juróom ñett ñaar fukk ak juróom ñett nag màggam yépp xemale na àggal na dayo dayo ba mu jëmoon ci ñeenti bés yooyu nga xam ne ñaar fukki wàccuwaay ak juróom-ñett yi weer yi dog ci weer yi moom nga xam ne ñaar fukki at ak juróom-ñett foofa la ak màggam xam nag bu dee góor mat na góor sëkk dara doo ci jabaleeku bu dee jigéen noonu rek ñu teg ca yeneen juróom-ñaari at muy ñett fukk ak juróom booba la jot dëgërëm di laay ñu wax ci léegi foofu nag nit ka mat na sët yaram wa dootu yokku dafay wàññeeku wàññeeku bi nëbbu xam na ne moom mat na sët doomu aadama fi yaramam mate bay tàmbali di wàññeeku foofu la bakkanam di tàmbalee moom mat de ak xelam di gën a dëgër xam-xamam yaa su gaawee jàpp ak dëgëram ci ñett fukki ak juróom la koy jàpp su ko yi koy jàpp nag yooyu ko ci ñeneen fukki at saa na ak moo tax ba yeneen fi yëpp bari ñeneen fukki at lañ jox ak yonent moo tax yàlla ne fa iza balaxa ashuddahu balaxa arba'iina sanatan ñeent fukki at mooy dayoo mat ñu tagati ji juróom ñaar foofa ci ñeent fukki at ci lay tàmbali di wàññi ci wàññi fu di nëbbu ñu ngi jëm nag ci màggat xaar waaye wàññi fu googu du feeñ doole bi yëpp dana wàññi ko tuuti tuuti waaye du feeñ a waaye soo ko defee yeneen juróom-ñaar weer nga def yeneen juróom-ñaar weer mu juróom benn fukk ak ñett kon nag matal nañu màggam màggatam nag nag dooleem yëpp dafay wàññeeku wàññeeku woo xam duñ xam yeneen bi moom foofu laa yem juróom benn fukk ak juróom benn juróom benn fukk ak ñett di fukki def yooyu par juróom-ñaar yi su jafe-jafe yeneen juróom-ñaar muy juróom-ñaar fukk ne amaaru ummati ma bayna sittina ila sab'in li gën a bari bindab xeet yi foofu lañ xam de bi yàlla defee nit ki nag ay tawroom yëpp ci par juróom-ñaar juróom-ñaar juróom-ñaar la juróom-ñaari at muy gone juróom-ñaari at moom nga jëm ci waxambaane juróom-ñaari at muy sëgg bu matale waxambaane juróom-ñaari at ñaar fukk juróom-ñett juróom-ñaari at muy fanweer ak juróom bu àggee ci fanweer ak juróom daal kon mat na nag fëj suñuy xee ñu dalil ko ci ñeenti at ak juróomi at mu àgg muy juróom muy ñeent fukk ñaareel suñ tegee yeneen juróom ñaar muy moom ñeneen fukk ak juróom ñeenteel suñ tegee yeneen juróom ñaar moom juróom ñaar fukk ak juróom benn moom juróom fukk ak juróom benn ñu tegati yeneen juróom ñaar noonu la yàlla defee dundam doomu adama ay atuwaare atuwaar waa loo gam ba mu fi saaloo ak salam salaasu ñett fukk la saran ci weer datay la balaxa jot ak doo dëram mooy matal dooleem ak xelam te mooy ñett fukk ak juróom ba balaxa tam jot arbaye na ñeent ci sam sam jeexat foofu mooy mat sëkk gi xaalam wax rabbi yow sama aw teeni yàlla nga yekkiwal ma an askura bu ma santat nemataka xeewal sa def nit ku juddoo yonent ba am ñeneen fukki at musal na ko ci yetti balaa yi ci dalu doon dal jinne dootu ko jàpp jàngoro yu ak siti su fekkee dalu ko lu jiitu yooyu ba mu am ñeent fukki at dootu ko am yooyu dal soo àggee ci juróom fukki nag yàlla oyofal xisaabam boo lëgee su deewoon it yàlla du ko xisaab xisaab bu tàng su àggee ci juróom benn fukki at yàlla wërsëgal ko mu dellu jëm ci boromam de su àggee ci juróom ñaar fukki at nag ne baal naa ko la jëkk la mujj ci lu ma def te képp ku ma amee na ñëw man na xam ne ci moom goral naa ko te dana ko baal dana ko may mu ramm ci biir néegam wàllu ndeyam ak wàllu baayam yëpp dana ko ramm ñu nekk dund ci lislaam da koy jaaw da jaaw bu nekk ak leer la ko yàlla yi defal tënkal yàlla def nit ci dund noonu nag baam ñu dem fukki at ñu ne Abdurahmaan doomi Abubakar Siddiq lañ ci namm waaye Aysa ba bàq na loolu de ma ngay wax ne aw si ma ne ma tëkk xéewal aw si ñu xéewal ma anastrabu ma samsat ne ma tëkk xéewal fa la ci baabaam am sax xéewal nga xare ci man wala waay dara ci yaay wal waa mala ak ma jëfat sagal jëf ñu tablaaw jëf dëgg dëgg ko wa aslih yàlla ma fi juriyati ci ay doom sama ñu ne kaman tuub tuub ilay te jëm ci yow way kaman ne muslim waa ñu ne ñaan googu Abubakar Siddiq moo ko doon ñaan moo tax yàlla nangu na ñaanam day may na ko moom Abubakar baayam jébbalu na di saaba si yonent doomam ak sëtam jébbalu nañ si kanamam di saaba si yonent de muy ñenenti góor ñoo xam ne ku ne saaba la te ñëw di def Muhammad ibnu Abi Bakar ibnu Abdurrahman ibnu Abi Bakar ibnu Abi Quhaafata ñépp di saaba amul lu muy ci néegam Sayyid ibn Haarisa moom itam Haarisa baayam sahaaba la moom sahaaba la Usaama doom sahaaba la moom la Usaama doom sahaaba la ñaari jël yooyu rek ñoo ñoo am loolu ay ñu ne Abubakar ci moom la xam nga wàcc ci jëkk gëm te ci jëkk gëm mooy Abubakar ak Sayyidina Ali Sayyidina Ali moom baba bari la waa jamono bu dee wala Abubakar rek la mën a doon. Bilaay dañu ne la gaay ñu wax wax bu dee. te Abubakar la waaye bu ñu fekkee ba Abubakar itam Abubakar sax dina jël. ñu ko xam lu dee fanaan fanaan mooy dëgg. waaw. waaye bu dee dee def dëkk Aliou bi baax a xaaru ne ko ñu yow boo def dëkk bi bëri ñu ngi leen mën a am yàlla ñu bëgg a lool. waaye baax a xaaru si naan amul ci kuwaam bi xaaral ak lan nga def dëkk bu bëri ba dëkk bi waaye waa dina xam ne xaaral wax na mu ngi waaye kay ñu ñaan yàlla waa ci ñoom dina xam dina xam xew parce que man ñaan na leen amaa. safara ndox baax yooyu ndox bi nga xamante ne dañu wàcc doon di wax yàlla wàcc doon maa leen di am bon après daal di ne da ngeen tëj la ci wax dëgg la. waaw xanaa ci sama yoon naa xuroo ñu xeet yooyu la. ñun la duñ ci seen bàmmeel. au moins ñoom yaari wàcc yi rek de sax yi daal ñooñu kat ñu ko la. di ko ñaanal yàlla génne ko ci kéefër ñun ko naa way la ka xalaku nga amin gëmal inna wa'da llaahi naka dëgg yàlla ak waji dëgg la fa yaqulu sama wax naa saa dégg nga jënd wax yaa saa dégg way nan day naa di maamu jëkk yaa rek ba nga xamee ne gis naa ma xawee dana ne nañ jaay jënd ci kanamam ne bu dee xewoon lañuy fal boo Abdurahmaan ibn Abubakar si biir daf ne ci tumbe a xeraq li yatan loolu du du nga di islam de seen yeneen jikko yoo xam ne buur yi dafa am ñoo ko doon def ñooy doon nañ seen nguur seen gannaaw mooy ki nga xam ne bañ taxawalee baayam xare Badar yonent ne nañ ko rey mu ne man li ci gerte buñ ma raxee sama doom yi buñ gëm yonent ne ko naar na ko safara rek lañ jëm. dina waaye da laay na ko dee rek yàlla xaqu naa ñu déglu de. waaye xoolu sax wax naa saa dee ni léegi laa saa loo yëngal rek naa leen moom jë naa leen moom jëkk yaa. fekk na ñooy gars yi àll ci la ñu war a ñaan ak xawar naa leen ci ñoom xawlu baatam bu gën ba ñu mu ngi ci mboolem xeex ak xalaat bi doon na nañ xam li ñu gën jëkk seen mais ci nit yi néew leen seen nit ñoom naka ñoom kaanu ne kon nañu xaase nañ la way gëcc rek wala ku li naaj nekk rek ñaan képp ci julli ñooy yéefar yi dara jàpp na ay dara jàpp yéefar yi am nañu ay déere ci kaw déere ca safara julli ñi tam am nañ daraja ci kaw daraja jaal jana rek ñu ma am doon lañu jëfoon walin wa fi yawm ak ñu nanu matala leen amalahum fay jëf seen de wowum ñoom laayu samona defu wàññi leen dara rek wa yawma yoora bu njëf ba def na gaaraal na ci la ñaañe kafaroo rek na ñaara neeri ca safara bés ba nga xamee ne yéefar yépp xeew nañ leen nag teg leen ci buntu safara ña nga leen di wax ne asabtum gën a ngeen tayyibaatikum way neex seen fi hayaatikum ci dund seen duniya ba yaay duniya àdduna rek seen bànneexi bakkan yépp fajoon ngeen ko ci àddina wastamtaatum da ngeen yóbbalu bi haa ci àdduna par yow ma tey ci jamono def na fay leen asaba la ñu mbugalam doo dale tey nag dara desewu leen lu may mbugal de loolu moo tax sidina Umar ba mu nekkee buru julit lu lekk lu mooy mburu moo xam ne dañ ko rënd ci saytu de ba nga xam ne yaramam ngi ni meloon dafa mujj soppeeku nag ba nga xam ne saxaaba yi ubbi nañ nag ba ci Baytul Maqdis labbe ba ñu seen ne leen ci gannaay lu ko toj ci nga xam ne mooy ubbi Baytul Maqdis ñun nangu de duñ xeex ak moom jàng nañ ko ci téere njëkk yi meloon yonent Yàlla moo la amee aboo ba yara bind si dina mar ne ko danga ñëw de mu ñëw nag ma nga war si njëriñam soo xam ne dafa jafe garam ma nga sol moo xam ne abaa bu mel nii boo xam ne daax nañ ko fukki daax daax ak ñaar ma nga amee ñaari saako ci kanamam def ca mburu ci sarax mi ci muy daje moom mburu bi baax ci bay ci ma xadise ba ngoon jotee ba muy war di gisee jeeg tubaab yi saaba yi ne ko daal defal ak yàlla ñu jox la fa sa naaru góor nga war ko waaye sa ngëlëm ji daal ñooñu ni ci àddina lañ ngay buuru ji ñu di ko war di dem ci ñoom daal loolu rudd na amu ne indi leen yéen ko fas rafet ak takk war sidina Umar daal di war takk la war rek fas wa daal di bakkaat dellu bakkaat mu daane boppam rek ne bismillahir rahmanir rahim ñu tamit leen gëm daal ñu ma yëgee ci sama bopp ak rëy indi leen ma sama ngëlëm sama mooma jib rek ñu indi ko ngëlëm sama waar waaye ba mu àggee balaa ba ba rek ne kii de kii bi moom mbéy mi ko jël moom ci say loxo ñu daal di bindante ne duñu jébbalu duñ bàyyi waaye nangu dañoo nekk ci ron bi ñu fay galak. bañ doon bindante kanisa ba subaa jot ñu naan war na dafay julli labbe ba ne ko mën naa mën nañoo génn may nga julli ci suñu julli kanisa bi mu ne déedéet ma jullee ci kanisa bi boo fi jógee rek julli nangu ko ci yéen ma génn ci biti mu wàcce sa kanisa ba génn ko biti fàkk julli booba de comme julli woon nam dem daal di fa tabax jàkka mooy masjid Omar ma nga taxaloo ci kanisa ba ba léegi loolu wane maanu islam jàkka Omar yaa nga tax ca kanisa ba te ma war a not mu nangu loolu comme del see nag ñu daal di ko fam ñoor ñu fekk mu daal ne waaw ñun buñ lekkee ñamu neex wi miskini muhajirina yi nga xam ne gàddaa yoon nañu ànd ak yonent amuñu sax mbubb muñ sol mësuñoo añ reer bañ dee amuñu ngeen sànge lu may muñ fala dañ leen laxase tuur leen ñooñu lu reer tey aju ah, na ko ñooñu nga aljanna mu ne ñooñu jël aljanna ñu ñu jël yi kon dañu perte ñun waaw xam leen ñam ñu ne walaay buñ ci yoral xamuloo ñam mosal mu ne ngeen defe ne xaw ma ko Sadio Bourdin boole ci kër yu ndaw ngeen defe ne xaw ma ñam maa ko gën a xam damaa ragal rek jafe nga alaxira dina am asar suñu sëñ bi ak di ko di ko dunya kase Muawiyata di wër kaal gi Muawiyata moom mi ngi sañ sa gët lool jàpp njañam nam gën a rafete ay Muawiyata Muawiyata waxtalikul dem alaxira yàlla di la boole ñëw wax na asar suñu sëñ bi ak di ko dunya mu ne ko Omar jëmal fële man sama bakkan bi du ma topp ci haram waaye man du ko aaye dara lu halal waaye mu aaw yëpp ki nga xam ne bakkanam du ko waa ci ma tey tuuti daw naa yab na fay naa na dina ñu ko def dina ko def ba kaay laa ko dindi dindi foog ñu naan kuntum ak ca la ngeen nekkoon topp ko na di jënd topp de parce que jàngataan parce que ku dal ak aaxaar yi li nga xam ne moom la yàlla yónnee woon ci woo tey jëli ñi nga xam ne ay mbokkam lañ ansara ba mu waa dee xaw ma woon itam ñoom bi la xaafi ca kuréel pour mu nekk waa pour mu nekk ca yaman wala leen ba mu waa dee woo de Saliou ñooy yonent yi dox diggante yonent yàlla Nuhu ak Ibrahim waxat xalaat yi te jiitu woon nañu suñu woy waa dee te kon yonent yàlla Nuhu ñëwee ma jeex min bay nee day ca jëkkam wa min xalfiha ci gannaawam de an naka mbiram nit laa taabudu bu leen jaamu illallah ndara yàlla inni naka man axaafu dana ma ragal alaykum ci yéen su ngeen jaamu ku dul yàlla asaaba yow mi mbugalab bés asini mu daal ñu màgg rek xaaloo ñu ne ajitanaa dikkal ngënu di tax di kanam ngir nanga soppi noonu alaatinaa waliñ jaamu yàlla su noonu aawoon yow loolu nga dikkeem pour ñu aaya su yàlla yi ñu doon jaamu faatinaa dikkanu ñu ne da da nga fekk ko ñu ko ci mbugal in kunta même nag ñëw na saaga dana ñëwee dëggal ñëwee su fekkee waa nga dëgg na mbugal mi daal di ñëw léegi ala hóot ina mal xel mu naka xam-xam ne laa ñu nekk la fa yàlla yàlla xam kañ la mbugal ma di wàcc ci yéen de wow ba jafakum waaye dana ma jafal leen maa ujitu la yónnee ma bii ci moom walaaki ne yéen fi nekk man araakum dana ma gis leen xaw ma ngeen di nit te jaralu ñu ngeen réer de walaay ku yàkkam ci mbugalam yàlla kenn jëru laa réer de falammaa ra'awhu bañ gisee mbugal mën a aaridan mu di niir mustaqbila awdiyatihim di aji jublu ay xurteem xaaloo ñu wax ne xaasalee aaridun aw niir la mumtirun aw di aji taw suñu la yeneen ci yàlla xóot ne leen da ngeen a lakk dina mën a asad dina quwwatan ñu yàlla fu ñu doole mu xiin kat ñu leewoon ci bekkoor bañ cee xiin ma nag dina bi ci ndax ñu tawal si rek bekkoor bu ñu nekkoon mooy bëgg a dañ xóot ne leen déedéet ban bayit woo moom mas faa jot mooy la ngeen yàkkam ci woon de lii ci moom mbugal ñu yendoo yàkka fi la réexum ngelaw yaa ji naka la ci moom xasaa wu mbugal ali mu daa ji métti ngelaw la loo xam ne daf leen di xaar si rek ñu ne ngelaw ñun yàlla mën nañu dara wax sakka ngelaw dem biru dana mu xalaat moom ngelaw la pële see ndépp lër lu mu romb de day am daal yaa ñu cooro boromam ngelaw la nag yàlla jox na ko ndigal lépp lu mu romb rek xalaat ko diggante asamaan ak suuf bàyyi wuñ fi dara rek ba ngelaw la di jër rek faas ba waroon ñu mujj laa faraa ñu ci lay laa ma sàkki noonu nga lay dëkkuwaay seen de ba ngelaw la ñëwee rek xalak leen ñoom ñëpp doo gis lu may gàncax te ñun makk ñi féeteelu faykat ngelaw la ñoo gën ci dëkk yooyu te saali ka niñ fayee ñooñu man ci la may fayal xamuñ ne am nañu looy bakkaate wala xam makkam naa jàppandal nan leen ñoom ñu dëkk ña fi maa ngi makka naa kum ci loolu jën ñi jàppandal leen te yéen de. fii ci moom te ñu ñu dëkk ñu yàlla xalak ci ngelaw rek ci doole ak xalal loo xam ne joxu leen ko waa Makka rek wajaal naa def nañ law ñee leen saman ay nopp waa absaaran ak bët waa afidatan ak xol sama naa waaye jëriñu doon ci ñoom sama moom ay nopp seen wala absaarum du jaagen ay bët seen wala afidatum du jaagen ay xol seen ñu seen dara yàlla joxoon na leen ndaxam ay nopp ak bët ak xol ñu waroon a gisu dégg waaw xelu waaye jëriñu leen iskaano bañ nekkee yashaduna di weddi laa laa ci kaatu yàlla loolu lépp jëriñu leen lu mooy weddi kaatu yàlla rek waa xasawaat ci ñoom maakaano lañ nekkoon yastasiruna ñu yeddi ci moom rek wala xanaa la kanaa ñun day xaaral nanu maa xaw la kum la nekk fee yow seen ñoom xuraaj laa la mooy dëkk la dëkk yi wër Makka yëpp yàlla xaaral nañu fa nekkoon samuda ak xaar ak ñu tulloo salaf naa faamu nanu laa ci kaw defee alxuraan ya daa doon bon ñoom yàlla joxe nañu dellu rek ñu ngi janook jëm ci ñi alakoon alxuraan yi wàcc ci ñoom di leen woo guddeeg bëccëg jëm ci gëm yàlla rek ñu fëtt rek raw laa nafaram mu dara dimbale leen alla si ñaani sax ñoo jàpp nañu ñun doon laay loolu yàlla qurbaan ñu yàlla aaliyaatama yàlla waaw ñu jëkk ñu nag ba nga xamee alkare wàcc na ci ñoom lu tax tam yàlla yee dimbale wu leen tam yàlla yee dimbale wu leen ban ba yëpp ban ba fan na ñoonu moo di seen de déedéet ba ñu alaku ci suñu seen yàlla rek wasaari ka doon de ci suuf ay naaf seen la Omakaanu ak lañ nekkoon yëpp dama di buur ko ci nar rek suy saraf naa lekk kooku lu ko wasal wàcc na ba nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nii lañ ko yónni ndaw ne ko ñun dañoo bëgg a déglu alquran de nga ñëw déggal ñu alquran ci ne na fi diina ca yaman wala jinne yi ñu waa juróom yaari jinne la ñu woon wala juróom ñaan ci jinne ànd ak man ñuy dem ba tolloo fa nga xam ne ca nax la dana ko def yonent sallallahu alayhi wasallam rëdd aw rëdd na Abdullah ibn Mas'ud yàlla yàlla bu jëm rëdd bi ma la war a def soo ko génnee daal pencam yàlla nga ma gisati yonent bi nag ci lay wàcc di wàcc di wàcc di wàcc ba mu déggee yëngatu bi ñu réyee te gisatu yonent sallallahu alayhi wasallam tuuti mu dàpp ko mu fàttali ko yonent bi woon bu génn rek dañ la rëgal mu toog yonent sallallahu alayhi wa sallam nag leen waat ak fajar bi mu taxaw yonent fa la tàggu ñoom de wala jullee ñoom suba juróom ñaar fukk ak jullee ñu jullee ña wàccoon ba pare yonent waat leen ñoom ñëpp ñu jébbalu bañ gëddee nag ñoo dem ca seen mbokk yi yonent waat ci la laaya ji wàcce ci la yàlla wax lu wéy la yàlla na wéy sama na waroon na jinni yonent ma saa toog itam te loolu day xaxam yi jinne la din tuuti jëmm ak ji mu ne ko yow kan mu ne ko maay xamatu ibnu ibnu ibnu ibnu iblis yonent ne ko sa diggante iblis ñaari baay rek a fi dox mu ne ko waaw mu ne ko na ko ñaata at nga am mu ne ko dundee ba dina yëpp lekk naa ko lu may lu néew ba xaabil di rey xaabil fekk naa ko maa ko jot li rek wam ko ja bopp ba yonent ne ko yaa def lu ban mu ne ko waaye tuub naa gannaaw ga jot naa yonent yàlla noonu àndoon naa moom ca gaalam ga jot naa yonent yàlla Ibrahima maa ngi nekk rek moom fan nga xam ñoom nekkee ñu safara sa gis naa yonent yàlla Muusa jàngal na may saar ci tawreet gis naa yonent Yàlla Isa jàngal na may taal ci liñ ñoom ñëpp noonu lañ ko mën a gisee naara mbayu naara de mbayu yonent ne alayhi salaam ne ko boobu ba tey looy woddoo mu ne ko mel na fukki ma ma ne woon ci jamono yi Adama ba tey moom laa amee naa saqee seen bakkaar yi rek may ci ma seen yére yi di ko màggatloo waaye koo koo xam ne du ma yàlla yéreem du màggat du tilim man du ma mooy yàlla amul suñu béy ci yeneen yàlla moom ba kii ma nekk moo tax ba benn bu mu lay doon yeneen su ne ko nag ma jàngal la ma nekk ci alquran ndax Musa jàngal na ma def ci tawra Isa jàngal na ma def ci Linjiil yeneen su jàngal ay saar ci alquran la mu xalaat ak yeneen saar bu dëddile ci ñoom war na leen bëri yeneen su génn àddina tajewu ji ko de ñu xam ne deewu desu deewoon waaye yeneen su tàggaleen ko ci ne ñoom noonu la ñuy guddee sax moom la góor ga wax ku jàngatal gi faram maa fanu na faram mbooloo mi na jinne ci jinne na fii na te yaman wala jinne yi waa wala yeneen ca max la lu mën a am daal yàq wala ñu jënd alquran alquran wala ma adoro bañu teexe ko bañu am ci doo jëble ay jinne ñu ne ba yàlla yónnee yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Iblis dafa dajale jinne yëpp xëy na xaw ci suuf ndax léegi yàlla xëy na asamaan nag moom kenn ku jege asamaan te jinne yi dañ daa xoolu ba jege asamaan ñu fàtte dégg foofa léegi nag jinne yi bëgg a jege asamaan rek nga seen ci suuf nag fu ñuy lakk ko ñu am na la xaw ci suuf mu ne tasaaroo leen yéen doom yi yéen samay doom jinne yëpp tasaaroo leen ci àdduna si yéen ñu ma xawaar lu xew jinne yi dox nañ ko fekk yonent bi gannaaw jabaloo ak ko fay ma nga taxaw di julli lépp ñu daal di jël ci wax ko ah mu ne looloo tax vraiment loolu ba ñu teewee fa moom ah loolu ñu wax ne am ci doo déglu leen ñu déglu wala maa ko bëgg fa soxalee ay jàngam wala ñu déglu la am ñu jëm jëm ñu seen mun ci réew mi mun di way waat leen de ah loolu ñu wax yaa xaw ma naa yee ni ñu sunu innaa naka nun tamit naa déglu ñu kitaabal alquran mun ci la jóg wax def na ko min bàyyi Musa jëkk naa Musa musaddiqan bimaa ñu dëggal yoon rek ne day nekkoon dëgg dëkkam ci Tawreet yaa ngi gën a mujj léegi laa jëm ci yeneen islam waaye yaa ko def jëm ci yoon mu fàttali mu daal di dëkk di leen lu jiitu alxuraan ci diine yahuud lañ nekkoon yaa xamuna yéen sama yaa xamuna aw nit sunu aji boo oyu leen daa yàlla ñëwaate yàlla ji de eh yéen suñuy nit ñoom ñooy waate oyu leen aji waate yàlla ji de mooy yéen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de waa ñoo dëgg leen bii ci moom yàq mu baax lakum ñoo dem min dunuubikum leen bàkkaar seen way jikum tam musal leen ñu naan abañ ci mbugal ami mu aji métti wa man laa yujib kuwayum daa yàlla aji wata yàlla falay sa bi mojitin yéen mu aji lappal yàlla sila rek ci suuf ku bañ a wuy ji yàlla it dañ la xew yëpp de walay sa rewa den ñaan ko min dooni ku du yàlla awliya way gaay ci balaa way nekk dañ ci réewum din bu daa ji binde wur ne awalam yaraw ndax dañoo gisut ñoom mooy weddi dekki am na laa naka yàlla les yi mooy bur bi nga xam ne xalaqa bind na mu sama waati asmaani juróom yaar wala bal suñu juróom yaar lam tàmbali woon saar wi wala bi yaaya ta lottu mu bi xalqi na ci bindi seen te xaadina aji haatan la moora amiriya mu mu dekkaral al mawta way dee moo xamuñ ne ci bind asamaan si ngeen di gis bind suuf kooku lottu ci kakkal na ku dee rek fale anam aji haatan la ko ndaw naka moom xaddiru aji haatan la moora kun xeen ci lépp daw de wala muy waradu bés ba dem na gaar gaaral la si nañu xam ne kéema nañu xam ne ca safara bés ba nga xam ne xew rek yéefar yépp nag indi leen fa wet safara alaysa hada dina leen ndax déet dina tekki ak mi leen buggal te yàq muy aji dëggu ndax lii du dëgg xaaral ne bale aan am warab dinaa génn nañu borom sunu ala wax yàlla fa soo ko moo seen bor ala fa alam buggal ma dinaa kuntum ci sa seen nekkoon takkuroon doon leen di fa def sax biir mu ngi yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sabara nit ñi kama sabara naka mu ñoon ulul azmi warami dabuya ulul azmi warami sahya dina rusuli ci yonent yi yow mu ñal naka ulul azmi ya rusuli mu ñëwoon ñoom ñëpp dañ leen loroon te ñu sax ci oote la rek dañu dimbale leen ulul azmi ya rusuli mooy yonent yonent Yàlla Nuux ak Ibrahim ak Muusa Isa ak Muhammad doon moo wax ni tam ñu xam fi ñoom junne at ko ba defe ne dee na sànni ba ñaar ba bu guddee baram jël jiw bu ko mu dellu ko ci dellu si leen waada réewum mu sax ci leen waade kooku yàlla sagal ko ne borom ak dogu la yéen ci yàlla Ibrahima fekk na mu doon beew bee woote ak yàlla Ibrahima sax ci kaw yi di ko xool di dàq seen yàlla yéen bañ taaral ko safara bañ ko ñëw terewul mu sax ci wooteem rek ba yàlla wax safara wala na sedd kooku yàlla ne mbaa mën a dogu la Musaa bajanteeg Firawna ñeneen fukki at ba yàlla tuuxal Firawna Isaa bajanteeg bani Israayila da nga xam ne dajalañ bëgg ko waray amaluñ yàlla amalu ko mel ne pexe lu may yëpp ci ko dem làq ba ca asamaan te terewul mu sax ci lam nekk yonent yàlla Muhammad daay daje Quraysh moom itam daje lim daje yëpp da sax ci woote ñooñu la yàlla ne ñooy waram dog yi de ama Adama mooy xalifa bu njëkk waaye yàlla wax na ne walam na jilla wa asman de nga ne ak dogu naka nu na yonent itam wala tastaajil bul yàkkamti lawum ñaa leen wàcce mbugal mi de bu def ne yonent yàlla yonent sa defoon yàkkamti mbugal ba gàddaay lu jiitu ba ko yàlla dikkal ñu def ba yàlla ka annahum daanaka ñoom yéefar yi yow ma yoroon a bés ba dara ñuy gis maa yoroon loolu nga dem na def defal leen ko fi mbugal nga dem ba soo taxuñu ci àddina illaa saa'atan narasaa min naarin ci bëccëg ne keroog buñ taxawee dañ jëm yàlla danañ tiita tiita tiita tiit ba defe ne addina lépp benn waxtu lañ ci amoon rek balaa xun bi la jotal la su fekkee yàlla jëm ci yéen nit ñi faa liwla ku défut faa liwla ku défut xanak ilal xawlu ndare aw nit alfaasiqoon ñu ñëwee génn topp yàlla de yàlla ba alak kenn lu mooy ña nga xam ne dinañ ko def waaye bu mu bëggee ñëwee itam jëlee dikkatee lay am